ci jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci qissatu ghazwatu badrinil kubra di nettali xare badar bu mag bi jotoon nañu gis li nga xamante ne mooy rayuk ñi nga xam ne ñooy sanadiidu qurayshin wa kuffaariha muy ponkale Quraysh yi ak yéefér yu mag yi ci waa Quraysh ba ni nga xamante ne nii limoon nañ ci ñenn gisoon nañ ko mel ni ci jotaay bi weesu bu ko jiitu it gisoon nañu ñoom Umayya ibn Xalaf waaye jeexaloon nañ nag ci jotaay bii ñi nga xam ne noonu lañu rey almal'un ashaqiyul mujrimu abu jahl ibn hisham alayhi min allahi maa yastaxiq ah gisoon nañ ne moom mi nga xam ne moo ginoon yées ci ñépp ginoon rëy làmmeñ gi taxoon sax ba waa Quraysh daal di des ñibbiwuñu ne ñibbiwul ñibbiwuñu gisoon nañ ne malgré loolu sax euh, mooy ki nga xam ne moo njëkk bokk na ci ñi ñu rey ci soixante-dix yi nga xam ne ñoom lañu rey keroog fële ci Badrin waaye keroog Euh, laata ñuy ñëw waxoon nañ ne tey incha dañuy gis li nga xam ne ginnaaw bi nga xam ne ñoo ñépp xeex bi jeex na an hazamat Quraysh kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon allahu akbar alhamdulillahi alladi sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaaba waxda mu ne woon moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ riwaaye boobu bi ñu ñëwee daal di koy wax deew abu jahlin mu ne allahu akbar buur yàlla mooy ki nga xam ne moo gën a màgg min kulli shay moo gën màgg leneen lu dul moom borom bi subhaanahu wa taala nga xam ne sadaqa wa'da li nga xam ne moom la dige woon digoon ko ndawam bi di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal dina koy def wa nasara mu dal di dimbali jaamam bi ba léegi di aleyhi salaatu wassalaam wa ahzaaba wahda moom kese moom boroom bi subhaanahu mooy ki nga xam ne moo faagaagal kuréel yi nga xam ne ñoo jóge woon clan Quraysh yi daje woon ngir ñëw daal di koy xeex fii ci Badrin kon qatalallahu sanadiida Quraysh buur yàlla daal dinay rey ñi nga xamante ne ñooy ponkalu Quraysh yi waaye keroog alayhi salaatu wassalaam bala ñoo ñëw ci li ñu waxoon ne gis léegi bi ñu deewee noonu qabbahahumullah naka la jëflante naka la leen euh, toppatoo seen néew yi ak lan moo fa xew loolu waxoon nañ moom lañuy gis tey insha allahu taala waaye balaa loolu keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na mucjiza gu rëy goo xam ne it gu mu fa def la am na yuñ ci tuddoon waaye bii bokk yi nga xamante ne nii moom aleyhi salaatu wassalaam def na ko keroog wane na ko keroog nga xam ne léppam mu'jiza la moom alayhi salaatu wassalaam muy delloo gi nga xam ne moom alayhi salaatu salaam ci la delloo bëtu qataada euh, di qataada raxmatul radiyallahu taala anhu Seydina Qataada keroog fekk na Badrin muy Qataada ibn Nu'maan li ñu gis sëtam fii bari na li ñu tudd sëtam bari na sët bi sëriñ la ci imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi te bari nañ lu ñuy dégg imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi naan wa xaddatani aasim ibn umar ibn qataada mooy qataada boobu muy aasim sëriñam moom imaam ibn isxaaq di aasim ibn umar di doomi umar eh, umar boobu di doomi qataada mooy qataada bii turum mu ngi tuddoon Qataada ibnu Nu'maan ibn Zayd ibn Aamir ibn Sawaad ibn Zafarin al-Awsiyu thumma Zafari mu doon Qataada di doomu ku ñuy wax an-Nu'maan an-Nu'maan di doomu ku ñuy wax Zayd ibn Zayd di doomi Aamir Aamir di doomi Sawaad Sawaad di doomu ku ñuy wax Zafar mu bokk ci kojug Aws summa ginnaaw gi az-Zafar yi bokk ci waa Zafar moom ku mel ni imaam al-Waaqidi raxmatullaahi alayhi nee na Seydina Qataada mi ibnu Nu'maan radiyallaahu ta'aala anhu wa ardaa shahida al-Aqaba ma'a as-sab'iin eh, imaam al-Waaqidi raximahullah waaye naka noonu imaam Muusa bnu Uqba ak imaam Abu Ma'shar raxmatullaahi ala aljamic nee nañu Seydina Qataada bnu Nu'maan eh, bokk na ci ñi nga xamante ni nii fekke nañu li nga xam ne mooy Aqaba ànd ak soixante-dix yoo ni ñu ko gise woon fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam eh, mu ngi woon fële di Makkatal Mukarrama muy accord yooyu mu amoon nag waa Lansaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum ngir ñu daal di koy jàppale waaye tamit mu daal di ñëw seen dëkk dëkk daal di fay moom ñi ko gëm ñu daal di koy dimbali daal di koy protéger moom seydina qataada ibnu nu'man kon niñ la tuddal noonu di imaam al-Waaqidi muusa ibnu Uqba naka noon abu mashar rahmatullah alayhim nee nañ fekk woon na Aqaba yooyu ànd ak soixante-dix yooyu la ñu gisoon radiyallahu taala anhu wa ardaahu ah moom nag mbokk la woon ci abu sa'idin al-Xudri radiyallahu taala anhu wa arda moom abu Saïd al-Khudri la woon ci wàllu yaay bu Qataada ibn Nu'man ndax ñoo bokkoon yaay pàppa bokkul woon waaye mook Seydina Abu Saïd bokk ci al-mukthirin ñi ëpp li ñu soloo ci xadiis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Qataada ibn Nu'man radiyallahu taala anhu wa arda ñoo bokkoon yaay seen yaay mu ngi tuddoon unaysa bint qaysin najjaariya nekkoon unaysa di doomi qays an najjaariya bokkoon ci ko jug waa banu najjaar moo juróon seydina qataadat ibnu nu'man ak ki nga xam ne mooy abu sa'id al xudri radiyallahu taala wa ardaahuma moom nag mu ngi gënoon a siiwee ci dàkka siiwee woon na tamit ci dàkkantalam di aba amrin al ansaari am na tamit ñu ne e, moom dañ ko doon dàkkantalam moo doon aba abdillah am na ñeneen tamit ñu ne abu usman muy ay wuute la e, moom saxaaba bu siiw la bon siiw mooy ci boroom xam-xam yi de Seydina Qataada ndax histoire lu siiw la bu ñuy wax surtout mujizaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Qataada ibnu Nu'maan dinañ ci ñëw léegi insha allah kon dañu wute ci dàqantalam ñi wa ngi ne aba amrin ñii ne aba abdillah ñii ne abu usman imaam ibn Shaahin ah raxmatullaahi solo na ne ki njëkk a dugg madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam e, mooy dugg fa ak suuratul baqara su suura suuratu maryam mooy qataadatu ibn nu'maan bi mooy ci njëkk dugg biir madinatul munawwara jóge Makka bàyyi fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëw biir madina jàng fa suuratu maryam di saydina ma sayidina maryam aleyhi salaamu salaatu wassalaam moom saydina Qataada kon fekke na ghazwatu badrin imaam al bayhaqi raxmatullah dafa solo waaye du moom rekk ko solo bi na ko noon imaam abu ya'la daal dina koy solo tamit na ko noon imaam al-Baghawi solo na ko ci xadiis boo xamante ni nii mu ngi jaar ci yaxya al an ibni ghasilin an aasim ibni umar ibni qataada an qataadata ibni nu'maan mu jaar ci yaxya alximaani mu jële ci ibni ghasil moom mu jële ci aasim ibni umar ibni qataada di sëtam an qataada ibni nu'maan mu jële ci seydina qataada ibni nu'maan waaye xadiis boobu euh, du ñoom rekk ko soloo tamit naka noonu imaam ibn Sa'd dina ko ci at-Tabaqaat imaam ibn Hisham tamit daal dina koy solo boo demee ci siira bi duñ ko fa fekk imaam ibn Ishaq jaare ko ci yoonu imaam ibn Ishaq la jaar na ko noon imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi daal dina koy solo eh, bu dee imaam Ibn Shahin ak imaam ad-Daraqutni wax nañ la càllale bu ñoom imaam al-Baghawi ci Yaxya al-Himmaani eh, bu dee ne imaam bu imaam ad-Daraqutni bi dane di ñu nettali keroog ghazwatu Badrin li dal Seydina Qataada ibn Nu'maan moom dafa jële imaam ad-Daraqutni ak Ibn Shahin ci yoonu Abdurrahmaan ibn Yaxya mu jële ci an malikin imaam malik an aasim ibnu omar mu jële ci seydina aasim ibnu omar nekkoon tamit sëriñu imaam ibnu ishaq en même temps waxoon naa la kene imaam malik ibnu anas di boroom ngir bi rahmatullah ak imaam euh, ibnu ishaq ay contemporain la doon xamoon nañu amoon na nag euh, loo xam ne mooy bon benn wute bu amoon seen diggante di imaam Maalik ak imaam Ibn Isxaaq rahmatullah alayhima kon imaam Maalik kon ci yoonam la jaar ci yoonu Abdurrahmaan ibn Yaxya mu jële ko ci Seydina imaam Maalik mu jële ci Aasim ibn Umar ibn Qataada moom mu jële ci Mahmuud ibn Labiid an Qataada ibn Nu'maan waaye ci càllale bii dane xew-xew bii nii Uhud la xewoon mooy bii ñu wax dane Uhud la xewoon alors que riwaaye imaam al-Bayhaqi bi ak ñoom Abu Ya'la biñ la wax boobu noonu mu jaar ci Yaxya al-Himmaani an Abdirrahmaan ibn Sulaymaan ibn Ghasiil an Aasim ibn Umar ibn Qataada an an jaddihi Qataada ibn Nu'maan boobu dane bisu Badar la xew moo tax euh, loolu mooy ne même histoire bi la sauf que yi dañoo wute est-ce la xewoon wala Uhud bu ñu ko tuddee fii nag bu ñëwee Badrin ci kaw ñu ne foofu ci ghazwatu Uhud insha allah bu boobaa dañu koy naan rek tuddoon nañu ko am nañu ne loolu mu ngi xewoon foofu kon euh, léegi nag bala ñu dugg ci nettali bi buñ jëlee riwaay imaam al bayhaqi bi nga xam ne moo jaar ci yoonu abu ya'la imaam abu ya'la rahmatullah alayhi ah, dañuy gis ni ñu nekk ci càllale bi ñu dëgër lañu ah, ba mu des ba mu des Umar ibn Qataada muy bàyyi sëriñu imaam ibn Isxaaq bi di Aasim ibn Umar Umar boobu di doomi Qataada moom imaam ibn Hibbaan daal dina koy wéral moom rekk moo ko wéral te doomam di Aasim rekk moo soloo ci moom kon léegi buñ ñëwee kon ci loolu ginnaaw bi ñu defee taxrij beek ak téere yi mu nekk ak yooyu kon buñ jëlee riwaaye imaam al-Bayhaqi bi raxmatullah alayhi mu ne kon Aasim ibn Umar ibn Qataada jële ci baayam di Umar ibn Qataada an jaddi mu jële ci maamam di maamu kan Aasim tey baay ci Umar Qataada ibn Nu'maan di Seydina Qataada di doomi an-Nu'maan annahu usiibat aynuhu yawma badrin fa saalat xadaqatuhu ala wajnatihi fa araadu an yaqta'uha mu ne keroog bésu badrin ci xare Badar bi euh, bëtu Seydina Qataada dafa xeex ba ñu euh, mooy lu ñuul liy nekk ci bët loolu noonu mooy bët bi moo teggeeku ma xam naa loolu moom xeej lay war a doon buñ ko dóor affaire bi génn fa saalat mbir mi di daldi rogalaat loolu lu ñuul li xadaqatuhu mooy lu ñuul liy nekk ci bët boo xoolee bëtu ku nekk loolu li ci ñuul daal di commencer di tuuru ala wajinati yi ci kaw mooy lex yi boo jógee ci bët yi fi ngay njëkk a jot ci lex yi ci bëtu ko bëtu ku nekk booy wàcc jëm ci lex yi fi ngay ci kaw lex bi foofu lool mbir la bët bi tuuru bay làng foofu fa araadu an yaqta'uha ah léegi nag saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu ñu bëgg def benn opération chirurgie pour woon tey moom lañ naan opération chirurgicale la mooy ne ah kii fokk ñu gaaw def ci dara balaa muy ëpp mbuus ñu bëgg ko dog dagg waaye fa sa'alu rasulallah sallallahu alayhi ñu laaj yonent bi alayhi salaatu wa laaj ko Euh, am na ci beneen riwaaye boo xam ne ci yiñ tudd sànk keroog bi nga xamante ne nii euh, dañ koo bëgg dagg bi bët bi tuuroo noonu di lang euh, dane fa araadal al qawmu an yaqta'uha fa qaalu na'ti nabiyallah nastashiru ne gaay bëgg koo dagg am ñu ne déedéet bu ñu ko dagg nañ dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nii ci xare Badr nii ñu dem daal di koy dem laaj ko lan la ci gis est-ce que ñu dagg ko wala ñu nan lañuy def nee ñu daal di koy indi fa axbarahul xabar ñu daal di koy wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nettali ko li nga xam ne mooy nettali bi ne ko kat wan ko ne ko ah Qataada de mu ngi nii ibnu Nu'maan radiyallahu taala anhu wa ardaa bëtam bi moo tuuru nii ci xare bi bay lang nii ni ko gise nii waaye laata ñu koy indi dafa am ku ñëw fekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ko ko fa axbarawul xabar aji dikk ji wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa adnaahu rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam woolu ko ba pare ne ne ko na jege si mu jege si yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa rafaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di yëkkati euh, li nga xamante ne ni mooy xadaqatuhu xadaqatahu xatta wadaaha mawdiaha allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di yëkkati li nga xam ne mooy bët bi noonu doon lan yëkkati ko dugalaat ko fi nekk daal di koy puus dugal ko ci bam ko defee wa maa yadri man laqiyahu ay aynayhi usibat yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi delloo bët bi noonu fa kaanat ci beneen riwaaya fa kaanat ahsana aynayhi ñaari bëtam yi boobu moo ci dàq mu jugi allahu akbar mooy ne ku gisati Qataa Seydina Qataada ibnu Nu'maan bëtam bi tuuru woon bay bay lang yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jël ko delloo waat ko place am mbir mu nekkaat bët boobu ko gis da nga bët bii moo dàq beneen bi waaw akbar moo tax mu ne fa kaana laa yadri kenn xamul woon te moom it sax xamul woon ayyu aynayhi usiba dangay dem yow ba mu jubi dootoo xam ne bëtu gauche bi wala bëtu droite bi moom moo amoon problème wala déet est-ce que bëtu droite bi amoon problème wala doo ko xam doo ko xam ne tellement ni nga xam ne bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam delloowee euh, euh, bëtam boobu delloo ko place mu gën a dàq rafet bët yi nga xamante ni ni mooy beneen bët kon moom looloo ko dal keroog ghazwatu badrin yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi fay def delloo ko mu bokk ci mojisaatam yi moom alayhi salaatu wassalaam ngay dégg aynu qataada boobu ngay dégg ci xaside yi nga dégg ñu koy way aynu qataada moom la ci jublu bii ah, muy bëtam boobu nga xam ne yonent bi alayhi wassalaam moo ko delloo palaasam mu daq beneen bët bi nga xam ne dara radalu ko woon Ah, loolu nag wax naa la léegi que am nañu ne mbir mi ah, kii la xewoon mu ngi xewoon ghazwatu Uhud waaye bu jàppee ci riwaaya bii nga xam ne ah, à part Omar di bàyyi Asim moom mi nga xam ne imaam Ibn Hibbaan daal dina koy wéral kon mooy da ngay gis ne xadiis boobu bu dëgër la que ne ghazwatu Badrin la xewoon am na nag ñu ne yeneen riwaay yoo xam ne dane mu ngi xewoon mooy riwaaye bu Mahmoud ibn Labid bi bi Umar ibn Qataada jële ko ci Mahmoud ibn Labid mu jële ko ci Qataada ibn Nu'man boobu dana Uhud la woon ah moom Seydina Qataada radiyallahu anhu wa ardaa bokk na tamit ci xar baaxam yi yi nga xamante ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def na ko jaarale ko ci moom ba léegi li nga xam ne moom la imaam ahmadu ibn hanbal solo ci xadiis bu gudd boo xam ne ci gàttal imaam qataada ibnu nu'man radiyallahu taala anhu wa arda dafa génnoon asamaan si dafa lëndëmoon am ay niir après nag di melax di melax yooyu mel li waaj a taw ah yonent bi aleyhi salaatu daal di gis Qataada ibn Nu'man radiyallahu ta'ala anhu arda mu ne ko Masuri yaa Qataada mu ne ko sa Masura yaa Qataada ne ko sa doxu guddi gii lan moo ko waral mu ne ko ndax kat heure Isha li ci des bareetul ma bëgg ñëw nag ngir fekke ko moo tax ma affronter lii nga xam ne moo xew nii ak asamaan si ni mel euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko fa ida sallayta fati boo jullee ba pare nag ma dikkal bi nga xam ne ci la julli ba pare yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme que lëndëm na mu ngi melax lëndëm këris xiim mu daal di koy jox benn yet mu ne ko xud hada fa sayudiu lak ne ko jëlal bant bii nii nga daal di koy def bu doon tey dañ naan nga def ko torche ab lampe ab dina la mujj mooy pas bant bi taal ko de mooy téyal jëlal bant bi nga téye ko boo ko téye bant bi dina la leeral sa yoon mu ne nag mu ne ko fa ida daxaltal bayt boo duggee sa kër boo demee àgg sa kër war a ayta sawaadan fi zaawiyatil bayti fadribhu qabla an yatakallam fa innahu shaytaan ne ko nag boo duggee sa kër nga gis benn jëmm benn mën na nekk jëmm jëmm lu mu nekk fi zaawiyatil bayti ci koy ci kër gi wala sa néeg fadribhu na nga ko dóor bant bi qabla an yatakallam avant muy wax fa innahu shaytaan ndax loolu ngay shaytaane euh, imaam at-Tabara at tamit soloo na xadiis bi ci al-Mu'jam al-Kabiir moom imaam Qataada radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu keroog bi seydna umar ibn al ci xilaafa seydna umar doon dem Shaam eh, ngir ubbi Shaam baytul maqdis ak yooyu moom seydna Qataada radiyallahu taala anhu moo newoon ci kanamu seydna umar ibn al amirul mu'miniin radiyallahu taala anhu wa ardaahuma moo newoon ci kanamam moo jiite woon délégation boobu seydna umar formé woon àndoon ci moom mu génn jóge madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ngir ubbi ji Shaam Seydina Qataada ibnu Nu'maan moo newoon ci kanamu convoi bi mbooloo mi bokk nag ki ñi nga xam ne xame woon nañ leen fett ay fettkat lañ woon ci xeex moom Seydina Omar Seydina an-Nu'maan Qataada ibnu Nu'maan radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nag mu ngi génn àddina ci jamonoy xilaafa seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaa te keroog bi nga xam ne ci la génn àddina seydina Umar ibn al-Xattaab moo ko jullee waaye mooy ki nga xam ne moo wàcc ci biir xabroom moo ko suul moom seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhu wa ardaa te seydina euh, Qataadatu ibnu Nu'maan bi muy génn àddina mu ngi amoon la amoon euh, mu ngi génn àddina ci année li nga xam ne mooy vingt-troisième année bi ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofu la ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wallahu taala alam moom noonu la àddina foofale ci madinatul munawwara kon radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala aaliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa léegi nag buñ ñëwee ci fi ñu newoon dinañ fa ñëw ginnaaw buñ gisee xarbaax go ki euh, mojiza googu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di def keroog ci delloo gi mu delloo bëtu seydina qataadatu ibnu nuumaan radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, léegi suñu blaaj bi ñu waxoon ne waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi kuffaaru quraysh yi dee nan la leen def imaam al buxaari raxmatullah aleyhi daldi solo di ñu nettali mu ne xaddatanaa abdullahi bnu muhammadin mu ne nettali nañu man imaamul buxaari abdullah di doomi muhammad sami'a rawxa bna ubaada moom sama sëriñ boobu ni abdullah dégg naa rawxa bna ubaada qaala mu ne xaddatanaa nettali ma saciid bnu abi aruuba mu ne nettali na leen Saciid di doomi Abi Aruuba raxmatullaahi ala aljamic an Qataadata mu jële ci Seydina Qataada bokkul ak nag Qataada mi ñu gisoon sànk Qataada mi ñu gisoon sànk di Seydina Qataadata ibnu Nu'maan al-Ansaari al-Awsi thumma al-Zafari radiyallaahu ta'aala anhu wa ardaahu kaana min saxaabati rasuulillah dafa bokkoon ci saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye qataada bi mooy qataada bi siiw ci tafsiir di seydinaa qataada nekkoon taalibe imaamuna ibn abbaas waaye ñoom seydinaa anas ibn maalik radiyallahu taala an il jamii kon qataada boobu moom la seydinaa saciid ibn abi aruba raxmatullaahi aleyhi jële mu ne an qataada mu jële ci seydina qataada annahu qaal mu ne zakara lana anas ibn malikin mu ne seydina anas di doomi maalik de di alsaxaabiyu ljalilu xaadimu rasulillah alayhi afdalu lsalaati wassalaami wa radia allahu taala an seyidina anas mu ne moom moo ñu nettali daal du ñuy waxal nettali ñu ñun qataada fekke naa ko man qataada an abi talha ñun ñuy nettali mu ngi jële ci seydina abi talxa nekkoon baayu jiitleem di seydina abi talxata al ansaari radiyallahu taala anhu wa qad shahida badran huwa ayda moom fekke woon na badr di seydina abi talxa gisa bu ñu tarjamaam inchaa allahu taala bu ñu àggee ciy mbiram dinañu ko wax anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara yawma badrin bi arba'atin wa ishriina rajulan min sanaadiidi quraysh mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam amara seydina abu talha al ansaari nekkoon bàyyi jiite seydina anas mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam amara yawma badrin mu ne keroog ginnaaw xare Badr bi mu jeexee dafa digle bi arba'atin wa ishrina rajulan min sanadiri Quraysh dafa digal ci vingt ci ay góor ci sangu Quraysh ni yoo xam ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa digle ne lan la digle fa qudifu fi tawa fi tawiyin min atwaa'i badrin xabiisin muxbis ne leen dajale daal di leen sànni dugal leen ci benn teen ci teenu badar yooyu boo xam ne xabiisin bu bon muxbisin bu yi boo xam ne bu teen bu bon ci teen yooyu léegi léegi ñooñu noonu euh, am na yeneen riwaayu ci ñëw imam alxaafid ibn xajar rahmatullah aley bi nga xamante ne nii euh, ci lay shara xadis boobu wala nañu continuer après dinañ ñëw ci ñu mu tudd ci yeneen riwaay ndax riwaay yu bari la yii euh, amaana duñu ko jeexal tey ndax après tamit am na masala boo xam ne bu am solo bu siiw la bu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di traité ci fii ndax li bi wax te dinañu ko gis léegi insha allah loolu masala yoo xam mu waaye bu ko gis insha allah ci ñooñu rahmatullah alayhi mu ne kon imaam al buxaari rahmatullah alayhi mu jële ci seydina ci càllaleen ba mu dem ci abu talhat al ansaari radiyallahu taala anhu ardaa mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa digal vingt dafa digal saxaaba yi ñu dajale vingt góor ci ñi nga xam ne ñooy euh, sanadiidu Quraysh muy shurafaa u Quraysh yooyu di seen sang yi seen kilifa yooyu nga xam ne ñëw nañu dee Badar fa qudifu ñu sànni leen fii tawiyin min atwaa'i badrin xabiisin muxbis ñu sànni leen ci teenu yoo xamante ni badr lañ nekk nga xam ne mooy façon teen yoo xam ne ci xeer lañ leen defare moom la imaam alxaafiz wax ne atwa jamcu tawi wa hiya al bi'r allati tuwiyat wa buniyat bil xijaara li tasbuta wala tanhaar xeer lañ koy defaree ngir mu bañ a màbb wakaana seydna abu talha rahmatul radiyallahu anhu mu ne wakaana te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kaana dafa nekkoon moom ida zahara ala qawmin aqaama bil arsati thalatha layal mu ne moom nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu euh, sunnaam la woon loo xam ne noonu la doon doxale moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne bu ma soona xare ay nit ba gañe leen dafa doon mooy foofu noonu mu leen gañe foofu dafa doon nekk dafa doon nekk euh, trois trois guddi mooy da ko fa doon passé foofu sur place bala moo dem ñibbi fa mu jóge woon di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi vingt-quatre ñooñu wax naa dinañ dinañ ci ñëw insha allah dinañ ci ñëw bu soobee yàlla bu ñu ñëwee di lim xadiis yi nga xam ne am na ñu ci jot a lim ñu duggaale ci vingt-quatre yooyu mu wax ñu sànni leen ci biir kon dafa doon des wa kaana idaa dahara ala qawmin aqaama bil arsati thalaatha layaal bokkoon na moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci sunnaam bu masoon a xare ba gañe fam leen gañee dafa doon toog ñetti fan mu ne fa lamma kaana bi badrinil yawma thaalith badr bi nga xam ne trois après défaite bi amara bi raaxilatihi fa rahluha thumma masha wattaba'ahu asxaabo bi nga xam ne ci la ñetti fan yi nga xam ne moom la aada woo di ko def moom alayhi salaatu wasalaam di ko paase ci bërëb bi mu gañee ay noonam mu daldi digle ñu di koy waajal waru waayam mooy ngir mu waaje ñibbi waaye biñ ko waajalee loolu lépp mu daldi koy yor thumma masha wattaba'a asxaabahu as wattabahu asxaabuhu mu dàq daal di dem di dox saxaaba mi radiyallahu taala anhum foofale ci badrin daal di topp ci ginnaawam waqaalu seydna abu talha radiyallahu anhu mu ne te saxaaba yi ñu ngi naan maa nuraa yantaliqu illa li ba'di xaajatihi mu ne ah yonent bi da aleyhi salaatu wassalaam bu ñun de jàppuñu ne li tax muy dem nii daa am euh, soxla moo tax mu jóg di dem ah nañ ko topp rek bi ñu ko toppee mu daal di ñëw nee na euh, hatta qaama ala shafati raki ba ñuy muy agsee ci li nga xam ne mooy ci ci ci euh, kii bi ci mooy fi ñu leen fi ñu leen sànni ñoom yéeféer yi ci côté teen bi laata muy ags bi mu ñëwee ba jege teen bi foofu daal di taxaw fa ja'ala yunaadihim bi asmaa'ihim wa asmaa'i aabaa'ihim mu daal di commencer di leen woo kenn par kenn ci seen tur yi ñoom ko faaru Quraysh yooyu vingt-quatre yooyu mu wax ne euh, sànni leen leen ci teen bi mu commencer di leen woo non seulement di leen woo seen tur waaye euh, seen turu seen seen mooy euh, seen turu waajur mu lan la doon wax mu ne mu ngi naan yaa fulaan ibna fulaan wa mu ngi naan yaa fulaan ee yow diw ibna fulaan di doomi diw yaa fulaan yow diw ibna fulaan di doomu diw loolu mooy diwul mooy ne da doon woo di jaar ci seen noonu kenn par kenn euh, léegi ñooñu noonu dinañ ñëw ci tur yi insha mu ne wa bi mu waxee di leen woo comme ci woo ñoom ñëpp woo leen kenn par kenn ba ñu mat vingt-quatre yi mat mu ne ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulahu mu ne leen waa léegi yéen ñi ma lim nii te tëdd nii yéen ñépp ci teen bi tey nga xam ne mooy mujj nekk seen bàmmeel ayasurrukum ndax ndax neexu leen ah waay waay waay ndax neexu leen waru leen woon a neex annakum ata'tumullaha wa rasulahu fii ngeen tëdd tey xam ngeen ne li leen neexoon moo doon ngeen jaamu ngeen topp yàlla topp na ndawal bi ayasurrukum ndax neexu leen annakum këne yéen aka neexoon laata ngeen di dee tey ata'tumullaha ngeen toppoon yàlla wa rasulahu ndax loolu neexu leen toppoon yàlla ak ba tey lii du leen ci fekk muy ab laaj mu ne fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan mu ne ndax kat fa inna ñun rasulullah sallallahu alayhi ak samay saxaaba de radiyallahu qad wajadna trouvé ma wa'adana rabbuna haqqan lañu suñu boroom ñun digaloon dige woon ba mu ñu defoon digoon ñu ko wa id ya'idukum allahu ihda ta'ifatayni annaha lakum fàttale ko leen yàlla mi ma digoon ne ma ñaari kuréel yi naa ci am benn man de lim ma digoon maag samay saxaaba gis nañu ko waaye tamit la aghlibanna kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli mooy dig yooyu yépp nga xam ne yàlla nee na wa annal wal aaqibatu lil muttaqiin te nag mujjantelu mbir yi day dellu ci ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen fa inna ñun de qad wajadnaa fekk nañu trouvé nañu daj nañu maa wa'adanaa rabbunaa haqqan li nga xam ne moom lañu suñu boroom digoon de trouvé nañ ko muy dëgg fa hal léegi nag man rasulullah sallallahu alayhi wa dama leen di laaj yéen ñi tëdd fii yéen néew yi tëdd fii te ma woo leen kenn par kenn fa hal wajadtum ndax trouvé ngeen maa wa'ada rabbukum haqqan est-ce que trouvé ngeen leen li leen seen boroom diggoon ne bu ngeen génnul ci kufru muy yéefér ak di ko contrarier di ko xeex moom ndawam alayhi salaatu wassalaam dina leen dal ndax loolu yàlla digoon leen ndax trouvé ngeen ko muy dëgg wuyu leen laaj leen loolu to laaj leen ay question Seydina Abu Talha nee na bi mu waxee loolu moom alayhi salaatu wassalaam fa qaala Umar Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko yaa rasuulallah maa tukallimu min ajsaadin laa arwaaha lahaa ne ko ah, yow ndaw yàlla li nan ngay waxee ay koor yoo xam ne ay yaram yoo xamante ne nii laa arwaax lahaa ruux amatu fa mooy ay néew nan ngay waxee ay néew fa qaala an-nabiyyu imaam euh, Seydina Abu Talha radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal di tontu Seydina Omar ibn al-Khattab ne ko walladi nafsu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi maa antum bi asmaa lima aqulu minhum mu ne walladi nafsu muhammadin bi yadi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne seydina omar maa ngi waat ki nga xamante ne nii bakkanu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi man maa ngi waat ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne di borom bi subhaanahu wa maa antum yéen ñii sama saxaaba yéen seydina omar yéen ñii nekku ngeen bi asmaa li ma aqul ginu ngeen a dégg ñii ma woon yi ñii ñii néew yi ngay wax ñoom ginuñu la yéen ñii ginu ngeen leen a dégg sama wax jii may wax ak ñoom Allahu akbar qaala Qataada léegi Seydina Qataada ne tawbiixan wa tasxiiran wa niqmatan wa xasratan wa nadaman mu ne seydina qataada di taalibe seydina anas ibn malikin radiallahu taala an il jami mu ne boo gisee mu ne axyaahum buur yàlla da leen a dekkil xatta asmaahum ba déggloo leen qawlahu waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam taw bii xar mu nekk nag loo xam ne di ci mooy nit ku def lu baaxul ñu la ci yedd di la wan ne li nga def baaxul daa baaxul ci sa jëf taw bii xar waaw ngir wan leen ne yéen daal li ngeen def moo bon wa tasxiiran tuutal leen wan leen ne li ngeen def suufe génn génn suufe ak seen wàcc seenug suufeeg seenug doyadeeg lépp mu ne euh, wa niqmatan mu nekk loo xam ne am mbugal la wa xasratan aku pertaange aku rëccu pertaange wa nadaman aku rëccu ah lii nag euh, euh, kii bi ma la wax que mooy masala bi fii nii moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne imaam Qatada li tax mu wax ni rahmatullah alayhi mooy da koo wax euh, ngir moo tax mu ne wa araada Qatada bi hadha at-ta'wil ar-radd ala man ankara annahum yasma'una kama jaa'a an Aisha sayyidatuna Aisha radiyallahu anha annaa istadallat bi qawlihi ta'ala innaka la tusmi'u al-mawta Euh, mu ne Seydina Qataada li tax mu wax lii mooy da cee bëgg delloo waxu ku ne euh, ñoom ñii di yéeféer yi keroog dégguñu li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di wax comme ni mu jëwee ci Seydina bi suna Aïcha que ne moom moom d'accordul woon gisul woon ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane ginu leen a dégg dina gis ay riwaayam moom dane dinañ ko gis te foofu la ñuy gisee incha allah mais loolu xam naa dañuy bàyyi bii di ñëw ndax bu ñu duggee ci masala bi suñu euh, day gën a gudd léegi pour ñu xadiis yi tamit dinañ ci gën a ñëw incha allah bii di ñëw benn xadiis lañ gisagul bi imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi dinañ ñëw ci yeneen léegi euh, mais 24 ñooñu mu wax ci tur yi ñu sànni leen ñooy na mooy ci sangu Quraysh yi ñooñu dee noonu ah, ñan lañ imaam alxaafis rahmatullah alayhi ne te lool riwaay bii insha tamit dinañ ko gis ci jotaay bii di ñëw bu soobee yàlla ah, mu ne am na wa fii riwa fii riwaayati Humaydin an Anas mu ne ci riwaaya Humayd an mu jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dane fanaadaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog bi ñu ñëwee ba taxaw ba ci pingu bi ñu sànni yéeféru Quraysh ni dafa woote ne yaa Utba ibn Rabi'a ne yow Utba di doomi Rabi'a wa yaa Shayba ibn Rabi'a Eh, yow sayba mooy yiñ gisoon naan danaa da ñëw ci riwaaya imam Abu Talha bi ne fulaan yaa fulaan ibnu fulaan ak yooyu fulaan ibnu fulaan am na ci riwaaya boo xam ne bu Seydina Anas ba léegi dane dafa woote ne yaa Utba ibn Rabi'a yaa woo frère Utba ne yaa Shaybata ibn Rabi'a ne yow Shaybata ibn Rabi'a maa ngi lay woo wayaa Umayya ak yow mii Umayya ibn Xalaf wayaa Aba Jahl ibn Hisham ak yow Abu Jahl ibn Hisham loolu imaam ibn Isxaaq moo ko solo imaam Ahmad ak ñeneen waaye loolu wax naa dinañ ci ñëw insha allah mais dañuy régler tur yi kon foofu ci riwaaye boobu am na ñetti ñeent muy Utba Shayba Umayya ibn Xalaf ak Abu Jahl imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi mu ne ah, mu ne ñii nii wa min ru'asaa'i Quraysh mimman yasihhu ilhaaquhu biman sumiya min bani Abd Shams mu ne ñeent ñeeñu tudd am na ci ponkale Quraysh yi yoo xam ne dee nañ ko keroog Badr ñoo xam ne ñoom mën nañ leen a boole ci ñu que ne ci vingt quatre yooyu ci vingt quatre yooyu ñoom ci lañu woon mu ne premièrement ci ñoon min bani abdi shams ñoo xamante ne nii ci bani abdi shams lañ bokkoon ibn abdi manaaf abdi shams boobu doomi abdi manaaf euh, mu ne ñooñu mën nañ ci boole ñii boo jëlee quatre yële muy Ubayda wal Aas waalidu Abi Uhayha mu ne Ubayda wal Aas ak al Aas muy deux al Aas boobu di bàyyi Abi Uhayha mu ne wa Sa'id ibn al Aas ibn Umayya ci waa ba léegi ci waa Bani Abdi Shams ibn Abdi Manaf bokkoon ci ñi nga xam ne mu ne amaana man nañoo ram vingt-quatre yooyu quatre yi mu tudd fële Seydina Anas ñii nii ñooy yeneen vingt ñoo remplir ñeneen ñooy yeneen vingt yi kon Ubayda ak al-Aas di bàyyi Abu Uhayha ak Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya ak Hanzala wa Hanzala ibn Abi Sufyan ak Hanzala di doomi Abu Sufyan boroom njëgg mi kii di mag kan mag la woon frère la woon ci ki nga xam ne mooy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu taala anhu wa an abi Hanzala bii moom bokk na ci ñi nga xam ne ci waa Banu Abd Shams rey nañ leen te amaana ñooñu ñu dugal ci xalib bi moom mii ci la mu ne wal imaam al-Hafiz ba léegi ci al-Fath mu ne wal Walid ibn Utba ibn Rabi'a ak al-Walid di doomi Utba ibn Rabi'a loolu boo jëlee euh, Ubayda al-Aas Sa'id ibn al-Aas ibn Abi Sufyan wal Walid ibn Utba ñuy cinq mu ne ñooñu ci waa Bani Abd Shams mu ne wa min Bani Nawfal ibn Abd Manaf bokk na tamit ci waa Bani Nawfal euh, di doomi Abd Manaf al-Harith ibn Amir ibn Nawfal alxaaris ibn amir ibn nawfal di six wa tuayma ibn adiyin di tuayma ibn adiy set mu ne nag wa min sa'iri qurayshin boo ci jëlee nag ñi des ci quraysh mooy ñeneen ñi wax na la ci waa bani abd shams ibn abd manaaf ak waa bani nawfal ibn abd manaaf mu ne nag bu dee ñeneen ñi des boo leen boolee mu ne Nawfal ibn Xuwaylid ibn Asad huit wa Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad Zam'a ibn al-Aswad neuf wa axoohu Aqil ak feu ak frère am di Aqil muy neuf muy neuf ak al-Aas ibn Hisham al-As ibn Hisham gis nañ ko mooy ci Seydina Omar maa ko rey maa rey sama nijaay man Omar maa rey al-As ibn Hisham ibn al-Mughira axu Abi Jahl nekkoon frère Abu Jahl Abu Jahl ñaari frère muy al-As ak ki nga xam ne mu dina tuub muy al-Harith ibn euh, Hisham ibn al-Mughira nekkoon moom kenn ki nag moom rey nañ boole ko frère am di al mal'un Abu Jahl muy al-Aas ibn Hisham axu Abu Jahl wa Abu Qays ak Abu Qays ibn al-Walid di doomi al-Walid ban al-Walid al-Walid ban Xaalid ibn al-Walid Walid boobu voilà moom frère Abu Qays ibn al-Walid frère axul Xaalid la woon de ibn al-Walid Euh, moom it rey nañ ko mu ne wa Nubayy wa Munabbi ibn al-Hajjaj boole ci ñoom Munabbi ak Nubayy it di doomi ñoom ñaar ñépp di doomi ku ñuy wax al-Hajjaj moom it bokk na ci ñu ñu rey wa Ali ibn Umayya ibn Xalaf di Ali di doom Umayya ibn Xalaf mi ñu gisoon keroog këne bi ñuy rey baayam moo ci qissatu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf bi ñu gisoon radiyallahu ta'ala anhu wa Umar ibn Usman wa Amr ibn Usman am Talha amma am Talha ahadil ashara mu ne wa Amr ibn Usman bokk na ci ñu rey keroog ci vingt-quatre yooyu ñooñu nga xam ne mooy ñu ñu sànni ci teen bi mën nañ ci boole kii ñii nii Amr ibn Usman di di lan bàyyi texu Seydina Talha Euh, di Talha ibn Ubaydillah bokk kenn ci diis ñooñu li ñu gën a ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam moom gisaguñu woon tarjamaam waxoon nañu ne insha allah bokk ci njëkk dugg ci lislaam tamit di Talha ibn Ubaydillah wa moom waxoon nañ la fekkewuloon Badr ndax yonent bi alayhi moo ko yónni woon moo Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nuwayh ah, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñaar yonent ma lay sarsam gisoon nañ ne leen a yónni woon ngir ñu xooli njëggu Abu Sufyaan mais ba ñuy ñëw dañu fekk yonent ma lay génn na dem Badr ñoom xamuñu ni mu dem te waxoon na kon ñooñ moo tax ñëwuñu woon mais kooku noonu Seydina Talha moom eh, bokk la Abu Talha bi ngi Abu Talha kooku ansaar yi la Abu Talha turam sax mu Talha Abu Talha kii Talha bi Eh, mbokk Seydina Abu Bakar la radiyallahu anhu ibn Ubaydillah radiyallahu anhu bu ñëwee ghazwat Uhud insha allah dinañ def tarjamaal foofu insha allah kon bàyti xam bu tuddoo Amr ibn Usman moom bokk na ci ñi nga xam ne rey nañ leen keroog que imaam al-Hafiz nee na mën na bokk ko ne kooku noonu ci bokk na ci ñu remplir affaire bi keroog ni ñu doon ñi vingt-quatre yonent saar saar wax ñu sànni leen ci biir mu ne wa Mas'ud ibn Abi Umayya axu Umm Salama mu ne Mas'ud ibn Abi Umayya mu ne Mas'ud tamit bokk ci kilifa Quraysh yooyu seen sang yooyu bokk tam ci seen ñooñu nga xam ne ay jàmbaar lañu woon malgré tout dañoo ñëw ñu faagaagal leen mu ne bokk na man naa bokk ci ñu ñu sànni keroog ci biir teen boobu vingt-quatre yooyu Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu wax mu ne euh, Mas'ud ibn Abi Umayya di Mas'ud di doomi Abi Umayya nekkoon frère kan frère yaay Ummu Salama waxoon nañ la yaay Ummu Salama moom Hind ibn Abi bint Abi Umayya Abi Umayya ku siiw la woon koo xam ne ku mu mas a àndal ci voyage ci jaahiliya moo la doon yoral lépp moo tax ñu ko doon wax zaadu rakb nga xam ne mooy assuré yóbbalu kii bu mu mën a euh, li nga xam ne mooy li ñu soxla ci voyage bi yooyu yëpp moo ko doon assuré kon frère yaay ummu salama di soxnaay yonent bi alayhi salaatu gis nañ ko gisoon nañ moom yaay ummu salama ci nisaam xawla rasul sallallahu alayhi wa ta'ala anhunna wa ardaahun frère moom di mas'ud ibn abi umayya axu ummi salama keroog bokk na ci ñu rey badar amaana alxa imaam alxaafis nee bokk na amaana bokk na ci ñu sànni woon keroog ci biir teen boobu voilà mu ne wa qays ibn faaki al-faakih ibn mu ne ak qays di doomi al-faakih ibn mu ne wal aswad ibn abdil asad axu abi salama kii nag mooy al aswad abdil asad kooku moom gisoon nañ ko al moom la njëkk rey keroog Badr mooy kane woon al abdil asad al-maxzumi ne par force la ashra la la ashrabanna la aridanna min la ashrabanna min hawdihim aw la ahdimanna aw la amutanna doona moo ne woon man fu ma jaar bi naan naan ci seen balkane laata xare biy commencé wala ma bóom ko wala ñooy mu dem Seydina Hamza laal koy rey mu ne kooku alaana bokk na ci ñi vingt-quatre yii ñu lim ni mu ne ak kan moom nag gis nga axu Abu Salama frère la woon te Abu Salama di yaayu yaayu Ummu Salama mi wax sànq Allahu akbar waaw oh. gis nga yéen la buur yàlla dañuy génnee lu baax mooy génne lu loo xam ne lu lëndëm ci ci leer génne leer ci lëndëm Allahu akbar mu ne wa Abul Aas ibn Qays ibn Adi as-Sahmi ak Abul Aas ibn Qays ibn Adi as-Sahmi kooko it amaana bokk na ci ñi remplir teen bi keroog ci vingt-quatre yoon mu ne wa Umayya ibn Rifaa ibn Abi Rifaa mu ne wa Umay Umayma ak Umayma di doomi Rifaa Rifaa di doomi Abi Rifaa mu ne fa haa'ulaa imaam al-Haafiz ibn Hajar ne fa haa'ulaa al-'ashruuna tanḍammu ilaa al-arba'a fa tukmalu al-'idda mu ne vingt yoo xam ne boo ko boolee ak kaat yi nga xam ne ci riwaaye beneen bu Seydina Anas bi nekk ci inda ibn Ishaq ak imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah ala al-jami' boo boolee loolu lépp dañuy mat 24 ko defee fa takmilu mu mat al inda lim Allahu akbar xoola euh, nga jàpp ñu lim leen kon 24 bu ko defee ñun ñu pare ci xadiisu bii kon Euh, jàppal kaat yu njëkk yi Seydina Anas kon dafa ne ci beneen riwaaya dane yaa yonent bi aleyhi salaatu yaa Utba ibn Rabi'a ndax dane ci riwaaya imaam biñ gis bu imaam Abu Talha bi dane fa ja'ala yunaadihim bi asmaa'ihim wa asmaa'i abaahim yonent bi aleyhi ñëw di leen woo seeni tur ak seen turi baay naan yaa fulaan ibnu fulaan yaa fulaan ibnu fulaan te ñooñ vingt-quatre lañu woon li waxoon ne ñu sànni leen ci teen bi ñooñ nag am na beneen riwaay bu Seydina Anas boo xam ne dane yonent bi alei saatu salaam dane yaa Utbata ibn Rabi'a muy kenn wa yaa Shaybata ibn Rabi'a wa yaa Umayyata ibn Xalaf wa yaa Abaa Jahl ibn Hishaam di kat léegi nag imaam al-Hafiz ibn Hajar ne mën nañ cee yokk lool wa min ru'asa'i Quraysh bokk na ci tetu Quraysh yi ci seen kilifa yi ñoo xam ne mimman yasihhu ilhaquhu bi man sumiya min bani Abd Shams ñoo xam ne dina wér ñu boole leen ci quatre yooyu pour vingt-quatre yi mag bokk ci waa bani Abd Shams wala jëlal quatre yooyu léegi dañuy lim rek tur yi bañ lim ne ñii ci tur ñii ci ñàngam lañ bokk Utbah ibn Rabi'a Shaybat ibn Rabi'a de quatre Abu Jahl ibn Hisham muy trois Umayya ibn Khalaf quatre Ubayda ak al-Aas muy six Sa'id ibn al-As ibn Umayya sept Hanzala ibn Abi Sufyan huit wal Walid ibn Utba ibn Rabi'a neuf al-Haaris ibn Aamir ibn Nawfal dix wa Tu'ayma ibn Adiy onze wa Nawfal ibn Xuwaylid douze Zam'a ibn al-Aswad treize Aqil di frère am quatorze Aas ibn Hisham di frère Abu Jahl al-Aas ibn Hisham ibn al-Mughira quinze Abu Qays ibn al-Walid di axu Xaalid di frère Xaalid ibn al-Walid moom muy seize Nubayy di set Munabbih ñoom ñëpp ñuy ay frère Ibn al-Hajjaj dix-huit Ali ibn Umayya ibn Xalaf ñoom bu mooy dix-huit wa Umar ibn Usman di bàytaxu Seydina Talha ibn Ubaydillah dix-neuf Mas'ud ibn Abi Umayya ak al aswad ibn abdul ah, aswad ibn abdul asad wa abul ans ibn qays ak umayma loolu ma li ma dama jum wa umayma ibn rifaa ibn rafi mu ne en tout cas ñooñu fa haula ila ñoom vingt ngi yoo xam ne boo ko boolee ci utba shayba ah, ah, umayya ibn xalam abu jahl ñuy vingt kon ñoon ñoo nekk foofu léegi nag insha allah ci riwaaye ci jotaay bii di ñëw ñu ñëw nag ci yeneen riwaaye yi nga xam ne ñooy wax keroog yonent mi alayhi salaatu salaam bi mu tuddee ñii gis nañ mu ne leen ayasurrukum ndax bëggu ngeen ndax bëggu leen ndax neexu ne annakum atantumullah fekkoon avant tey ngeen toppoon yàlla ak ndawam li sallallahu alayhi wasallam ndax ñun kat wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan li ñu suñu boroom digoon ci ngañaay ci jàppale ñu def na ko yéen nag faal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan ndax trouvé ngeen li leen seen boroom digoon muy dëgg Seydina Omar na ko nan ngay waxee ay ay ajisaat yoo xam ne amuñu ruux ay koor yu amul ruux yoo xam ne dara yëngalu leen ay koor inerte koor inerte yii ngay waxal mu ne leen maa ngi wàcc ki nga xamante ne bakkanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom ñii ginu ma leen a dégg ginu ngeen leen a dégg ñoom li may wax kon nag loolu ci jotaay bii di ñëw moom lañuy àggale yeneen riwaaye yuy wax ci yooyu ak riwaaye yoo xam ne yu yaay Aïcha yi radiyallahu ta'ala anha ñu gis différence lii bokk masala moomu ñu la junjoon euh, waxoon ci tuuti lan moo ci li nga xam ne mooy wax yi ak li gën a insha allah ak après loolu lan moo ci tegu